mu taxaw bil ji'irana li yaqsim al ghanaim ngir daldi séddale li nga xam ne mooy màng mi gis nañu laata mu koy séddale coono yam ca daj ci ni ko arab yeek turaqaa yu toppee ba niñ koy sëse ci garab ba làmbaayu kawam daldi wadd moom sallallahu alayhi wa waaye it gisoon nañu la ko araab yi ba waxoon ala tunjiz li ma wa'adtani ndax dooma defal li nga xamante ne nii matal ma li nga xam ne moom nga ma digoon mu naan ko abshir mu ne ko qad aktharta alayya min abshir waay waay woo sonal nga mag abshir waaye li nga ma wax abshir bégal bari na way waaye gisoon nañ bi mu tàmbalee séddale la nga xamante ne moom la Zul Xuwaysira at-Tamimi alayhi min allahi maa yastaxiquhu wax ne lii nii moom ne yow Seydina Muhammad moom nag da koo sàllawlu woon te boob ba léegi maa ngi gis li ngay wax maa ngi gis li ngay def mu ne ko ajal waxal ana gis mu ne ko daal lii daal moom gisuma ne lii moom séddale bi moom buur yàlla taxut na <coughs> ci beneen kii mu ne ko indil gisoon nañu naafiq ba nga xam ne moo ne woon aleyhi salaatu wassalaam wa kaana min al ansaar mooy ci ñoom la cosaanoo woon hadihi al qisma maa udila fiiha waay waay séddale bii jub kenn jubalu ci te tamit lii moom yàlla taxut waaw ba aleyhi salaatu wassalaam ne ko bu ida lam yakun al adlu indi newul fi ci kan lay ne waaw gisoon nañ ko tudde sànq waaye ci jataay yi weesu nañ la Zul Xuwaysira am na beneen xew-xew boo xam ne dafay feeñaat waaw dafay feeñaat que ne euh, ci gisee bu alayhi salaatu wassalaam yónnee Seydina Ali bin Abi Taalibin Abu Turaabin ila al-Yaman inchaa allahu dinañ gisaat foofu fële foofu la gis masalaam xawaarij yi inchaa allahu taala nem bu deene fii la njëkk feeñ bil Ji'irraana waaye ci jataay yi weesu gisoon nañu incompréhension lenn ci waa Ansaar waaw nga xam ne ñoom ba mu amee loolu leen ci ñoom ci jeunes yi yenent mi aleyhi salaatu salaam egge ko xabaar bi te gisoon nañ ci riwaaya imaam abu sa'id nettalib seydna abu sa'id alxudri bi nekk inda al imaami ahmad ak imaam ibn isxaaq ak ñu mel ni ñoom këne mbir mag imaam al bayhaqi rahmatullah ala al jamii këne seydna sa'd la sayyidul ansaari aana idin radiyallahu ta'ala anil jamii yonent bi aleyhi salaatu salaam dajale leen ci mbaar comme niñ gisoon riwaayu Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu waaye gisoon nañ riwaayu Seydina Zayd ibn uh, Abdallah ibn Zayd ibn Aasim fi nga xam ne fa la yonent bi aleyhi salaatu salaam di waxe al ansaaru shi'aar wannaasu di wanna wannaasu di saar Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waaw Anas gisoon nañ riwaayaa mi ci jotaay bi weesu <laughs> moo tax am na ci benn riwaay kii da ko <laughs> taalibe bi da ko euh, euh, euh, muy Hisham ibn Zayd dane Seydina Anas bi mu nettalee mbir mi ba dane ko ba pare dane ko mu ne moom Hisham nee fa qultu ma ne Seydina Anas yaa Aba Hamza anta shaahidun zaak qaala wa ayna aghibu an waaw <laughs> Hisham Hisham ibn Zayd mooy da doon leerlu <laughs> ndax tamit lool la mooy comme que am na laaj bu ko traversé te Seydina Anas nettali na ba pare li xewoon foofu fële ak li leen yonent mi aleyhi dajale ba wax leen lan mooy kàddu gi nga xam ne moo ma jote tukkee ci yéen ndax du ngeen gërëm nit ñi dem ak àddina dem yëf mbiri àddina yéen ngeen dem ak wa tadhabuna bi Muhammadin sallallahu alayhi wa ci waaye Hisham boobu ngeen dem ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa yóbbu ko ilaa buyutikum ci seen kër yi xaalu ñu ne balaa ya rasulallah radina waaw après mu ne law salaka naasu waadiyan léegi bu nit ñi duggoon aw aw aw aw waadi wa salakatil ansaaru shi'ban la xaddu ansaar mais riwaaye bii nii mooy riwaaye yi nga xam ne dañ naan law salaka naasu waadiyan wasalakal am wasalakal ansaaru wala wasalakatil ansaaru sha'ban am na benn sew sew parce que waadi al al waadi muy xur moo gën yaatu mooy loo xam ne dafa wàcc dafa wàcc ci montagne bi ci xur aw xur lay doon woo xam ne léeg-léeg day am ndox sax lu bari nit ñi buñ jaaroon xoolal lu mel noonu mooy xoolal xam nga loolu moo gën a neex waaw. mooy mooy nit ñi buñ jëloon yoon woo xam ne dafa neex a jaar parce que yi aw xur bokkul ak chimb bu ay yoon la ci montagnes yi xam nga ne yoon yu nekk ci diggante montagnes yi ñoo gën a naqaree jaar mu ne même bu nit ñi jaaroon ci ci waadin nga xam ne mooy day day day tàllalu amaare rubbama sax mu ami ndox mu am ndox am loolu lépp mu ne même bu doon loolu ndax waadi mooy makaan bërëb boo xam ne dafa wàcc dafa plat voilà moom lañ naan terre plat terre plate waaw ñu naan fii moom mooy plateau yi dafa wàcc fi nga xam ne dafa wàcc ba pare te man na am ndox waaw nga xam ne nit ñi bu ñu fa jaaree non seulement seenu ndox dina neex waaye bu ñu soxlaa naan soxla yooyu dañ koy am alors que chien bu nag chien bu mooy ay porox ndollu la yoo xam ne ci kii yi lay nekk ci montagne yi ay ay yoon yoo xam ne ci montagne yi lay jaar te xam nga ne jaar ci montagne di faufiler parmi les euh, entre les montagnes loolu moo gën a metti waaw randonneurs yi xam nañ ci dara li tax gaa yi yor ay seeni be seen genre yooyu ñuy téye ak tamit di waajal yor seen boîte de pharmacie xam nañ ne fii moom mooy de dara musiba dal la fi waaw alors que bu dee terre pleine la nii ngay ngay promener wu yu mel noonu ndox mi ne ci wet gi loolu moo gën a simple yeneen ci ma sar sam ne nit ñépp buñ jaaroon ci yoon wële nga xam ne moo gën a simple wàcc amaale ndox lansaar yi jaar ci yoon wu gën a metti di chambre nga xam ne ci montagne yi waaw diggante montagne yi yoon yoo xam ne ci diggante montagne yeeg seeni xeer ak seeni kii nga xam ne trébuché tarxiis daanu fii yooyu yëpp mën na la ci fekk lansaar yi jël yoon woowu man yoon woowu laay jël sallallahu alayhi wa sallam benn kii la boo xam ne bu am solo la pour wan ne lansaar yi ñoom fu ñu jaar man foofu laay jaar même bu dee ne fi ñu jaar moo gën a metti feneen suñu ñi ñu jaar ndax ñoom hum ma al xaq waaw ñoom dimbali dëgg waaw Anas nag <laughs> wax Hicham ne ko bi mu nettalee pare mu ne ko eh, fa qultu nee na ma ne ko yaa Aba Hamza ndax Aba Hamza moo doon dàkkantal Seydina Anas Seydina Anas en dañoo deful tarjamaam sax du tout xam nga ma la doon wax naan man est def nañ ko wala déet naa vérifier mais defuñu ko Seydina Anas Seydina Abdallah ibn ibn Abbas al-Muksirani min riwaayatil athar nga xam ne ñoom ñoom li ñu soloo ci xadiis Yonent bi sallallahu dafa bari bokk ci ñi gën a ëpp luñ solo ñoom ñaar gisaguñ leen c'est bizarre mais gisaguñ leen insha allah dinañ leen gis dinañ leen gis insha allah moom dàkkantalam bokk na ci dàkkantalam yi Abu Hamza waaw dañ koy wax tamit Zul Uzunayni ndox yonent mi alayhi salaatu salaam moo ko woowe woon Zul Uzunayni Abu Hamza xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa mu ne ko mais yaa Aba Hamza Hisham Hisham ne ko <laughs> Hisham ibn Zayd hmm? eh, ibn Anas sëtam la sëtu Seydina Anas la Hisham ibn Zayd ibn Anas waaw moom moo ko jëlee ci maam ji ah Seydina Anas dafa guddoon fan yonent bi aleyhi salaatu salaam da ko ñaanaloon ñay ñaan yoo xamante ne nii mu def ko koo xam ne da koy da koy da koy day da koy bari barilal alalam ak ay doom ah ñaanal ko tamit mu nekk koo xam ne yàlla da koy da koy may fan wu gudd beneen bi mooy bu génnee àddina mu may ko yërmandeem dugal ko àjjana Seydina Anas radiyallahu anhu moo tax da doon wax naan man de yonent bi aleyhi salaatu salaam ni ma ñaanal gis naa ko waaw ci saxaaba yi radiyallahu anhum fële ca Basra waaw moom Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa voilà ci début année quatre-vingt-dix yi après gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam exactement kañ la ci année yooyu nag entre quatre-vingt-dix jàpp quatre-vingt-treize loolu dafa am ay wute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim moom ci la génn àddina mu doon doon wax naan maa ngi nii mooy bari na té ni suul ci ay dooma ki sët rek ay centaine yoo xamante ne ay dooma ki sët yoo xam ne suul na leen moom Seydina Anas radiyallahu taala anhu moom bi muy génn àddina am na cent cent et quelque cent yi mat na ci ndax lan ñaanu yeneen ci alayhi salaatu wasallam li ko ñaanaloon mu gudd fan ba pare nee na alal moom moom moom alal li ko ci yàlla jox bari na masha allah mu ne nag benn bi moo des ta boobu mooy bu ma génnee àddina laa ko mën a am mooy mu ma dajeeg sama boroom subhaanahu wa te ñu ngi am yaakaar gis nga ak teggin yi voilà ñu ngi am yaakaar parce que xam na ne ñaanu yonent bi alei satu salaam ni mu dale fii fële la gën a rawe lay gën a dale waaye mu ne ñu ngi am yaakaar ci ndax borom bi subhaanahu wa taala tout le temps ki da am teggin ak borom bi subhaanahu wa taala mu ne mu ngi am yaakaar que ne boobu moom des ci mooy bu kiiwee bu génn àddina rek daje moom te insha allahu taala moom daje na ak moom allahu akbar allahu akbar allahu akbar kon mu ne ko sët bi na ko waaye yaa Abaa Hamza <laughs> eh, anta shahidun ne ko mais fekke woon nga jataay bi bi yonent mi alayhi salaatu salaam di dajale waa Ansaar yi fekke woon nga ko fële ca Ji'irraana di leen waxal discours bi ñu gis fan yi bi ñu ma nettali qaala sayyidina Anas ne ko wa ayna aghibu an ne ko way ne ko nan laay def bay bay bay fan laay nekk bay bay bay bay wutu loolu nan laay def bay absenté loolu ah <laughs> ana fan laay nekk bay absente xew-xew bu toll noonu xam nga lu mel nii waxoon na ko ci ghazwatu Badr naan ko ndax fekki nga Badr mu ne way nan laay def bay fe ba du ma ko fekk mais duñ ko mooy xam nga duñ ko boole ci asxaabu Badr mais dañ naan amaana kon fi ñëwaatu après euh, doon nekk dimbali jigéen ñeeg yooyu ak ña woon newoon wallahu léegi nag te insha allahu taala kon ci la kon jee kii jeexaloon nañ séddali bëy ak la fa xew-xew ya fa am euh, léegi nag mu deseñu leen muy umra gi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi umra keroog bil Ji'irraana daldi koy umra bërëb boobu mu ne woon di Ji'irraana soriwul Makka noonu baynal Makka makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima wa wa taif yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dafa umra umra joo xam ne nag siiwul waaw umra joo xam ne siiwul siiwul te ñàkk siiwam googu moo tax lenn ci ci ci saxaaba yi am ñoo xam ne dañ ne woon ah non non non yonent salaam umrawul umrawul foofu keroog umrawul non keroog umrawul ah. te loolu gisoon nañ ko am na riwaaye bu saxiixay ni boo xam ne dañ ko tuddoon mais àgguñu foofu àgguñu egg eh, mooy waxuñu woon xadiis bi ba mu jeex. muy xadiis bi nga xam ne ci la Naafi' man huwa Naafi' mooy ah Seydina euh, Mawla ibn Umar radiyallahu anhu sëriñu imaam Maalik bu mag boobu nga xam ne imaam al-Buxaari yi nee na mooy silsilatu dhahabiyya mooy kii càll bi gën a dëgër moom la boroom xam-xam yi book di woowee silsilatu dhahabiyya imaam al-Buxaari rahmatullahi alayhi moo gën a wér ci càllale yi yë mën a daj ci kaw at ci àddina bi waaw àddina bi ba tout wërngal këpp càllale bii sunoo man imaam al Buxaari rahmatullah alayhi mooy bi nga xamante ne nii mooy bi gën a wér ci càllale yi mooy ban mu ne maaliku imaamu maalik mooy imaamu daaril hijrati mel ni mi rek boroom ngir mi la ida zukiral ilmu fa maalikun najm imaam taalibeen bi imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi nee woon na da doon faral di wax naan bu ñu tuddee xam-xam imaam Maalik mooy biddiw ba te doon na wax naan nekkul taxta amiimi sama suufu asamaan téere ginnaaw alquraan téere bu gën a wér Muwatta u imaamu Maalik loo loo loo ku wax lool imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi imaam ash-Shafi'i te waxoon nañ la lu Sufyaan waxoon ibnu Uyayna mu ne waaye boobu yonent mi alayhi salaatu salaam di wax naan dina jot jamono dina ñëw takk di wër di ko uti fu ne daanaka daanaka duñ ko trouver ni ñu koy ki nga xam ne mooy boroom xam-xamu Medina kooku imaam Sufyaan ne kooku du suñu Maalik ibn Anas mais nekk Medina moom la waaw Allahu akbar al-Asbahi radiyallahu taala anil jami' waay waay waay gaa yi mbokk gis ngëneel ci sa ci sa mbokk nga wax ko wàññiwu la dara waaw gis sa mbokk wax la nga xam ne mooy ngëneel la nga gis du la wàññi dara du yokk Seydina Sufyan ibn Uyayna te pourtant ñoo yore woon moom ñoom la imaam Shafi'i naan rahmatullahi bu dul woon ñaar ñoom ñaar euh, xam-xam day toxu Hijaz xam-xam mooy toxu Hijaz muy péninsule arabique bi foofu noonu mais xam-xam dafay jóge ay Makka ki Medina yooyu Taif ak dëkk yooyu mu ne bu dul woon ñii bu dul woon imaam Malik ak ki nga xam ne mooy Sufyan mais xam-xam moo fi moo fa dul ne feneen kay lañ koy seeteeti Allahu akbar gis kooku moom moo wax loolu ci xaq imam Malik ndax dëgg la voilà est-ce wàññi na ko léegi dara hein est-ce que da ko wàññ dara imam Sufyan alamun min alami min min min min min min min al ulama biddiw la ci ci boroom xam ci ci biir boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi waaye teewul bu mu gisee lool mu ne lii daal du kenn ku dul suñu imam Malik yi ibn Anas radiyallahu taala anhu moom lay wax waaw kon imaam al mu ne càllale boobu Maalik imaamu Maalik mu jële ci kan an Naafi' mu jële ci Naafi' Allah mawla nga xam ne moom doonu loon arab de déedéet mooy dañ koo jaam la woon bu ñu libéré woon boo xam ne Seydina Abdallah ibn Umar ibn al radiyallahu taala anhu moom moo ko libéré moom moo ko libéré Allahu akbar waaw mu làbbali ba gina dëgër sax ci moom ki nga xamante ne mooy doom ji di Salima si parce que sinon imaam al Buxaari na wax muy Naafi' mawla ibn Umar an ibn Umar mu jële ci Seydina Abdullah ibn Umar mu jële ci Yonent bi sallallahu alayhi mooy moom ñoom ñaar nag muy Abdullah Seydina Abdullah ibn Umar ak Seydina Naafi ñoom dañoo jàppoon ne noonu yonent bi aleyhi salaatu salaam masula masula euh, kiiwul Ji'irraana defu fa noonu ah, ah non defu fa umra umrawul ba loolu moo taxoon dañ ko doon weddi parce que parce que Seydina Abdullah ibn Umar mi nga xam ne da doon takkoog yonent bi sallallahu alayhi wa fu ne mais bés boobu moom mbir mi yëgu ko moo tax moom mu doon weddi ne. déedéet yonent mi aleyhi salaatu wa salaam da doon wax ne yonent mi aleyhi salaatu salaam daal diwul umra Ji'irraana de déedéet umrawul Ji'irraana loolu dinañu ci ñëw mais dëgg-dëgg mooy li gën dëgër mooy def na ko dinañ ñëwaat ci côté boobu euh, diggante li nga xam ne moom la wax noonu moom Seydina Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab al-Athari radiyallahu ta'ala voilà léegi mu ne kon umra gi nu mu demee imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi mu ne bi nga xam ne ci la séddale li nga xam ne mooy màng mi foofu ba pare ci Ji'irraana mu ne summa xaraja rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam min al-Ji'irraana mu'tamiran wa amara bi baqaaya al-fay'i fa hubisa bi Majin bi naahiyati Marr ad-Dhahraan. imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi nee na summa xaraja rasuulullah mu ne ginnaaw gi yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di génn. minal ayn Ji'irraana moo jóge Ji'irraana mu jóge Ji'irraana dem fan mu ba mu fa génnee dara mu'tamiran xaalam nekkoon koo xam ne dafa nekkoon koo xam ne dafa umra mooy nekk armal umra ngir umra umra fu ñu koy defe ilal baytil atiq kaaba ji waaw wa amara bi baqaaya al-fay'i fa xobisa bi Majinna yarhamukallah mu daldi di digle ne li nga xam ne moo des moo des ci fay bi mooy ci euh, ganiima beeg màng mi butin de guerre bi li ci des mu ne nañ ko fa téye nañ ko ko téyeel ci Majinna waxoon nañ la na benn kii la woon dafa bokkoon ci foiru arab yi yi nga xam ne dañ fa doon daje mais soriwuloon foofu mu ne léegi nañ ko fa na li fa des nañ ko ko yóbbul ba foofu waaw buñ ko ko yóbbulee ba foofu bu ko defee après dina ko soxla boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim euh, dañ naan majjin na di wax majjan na waaw bi naaxiyati marri dhahraan soriwul marri dhahraan marri dhahraan moom liñ ko gis bari na waaw léegi Eh, am na ci boroom xam-xam yi ku mel ni alxaafiz ibn kathir mu ne qultu zaahiru annahu sallallahu alayhi wa sallam innama stabqaa ba'd al-maghnami liyata'allafa bihi man yalqaahu min al-a'raab fiima bayna makkata wal-madiina mu ne mm. li feeñ mooy ne yonent mi alayhi salaam dafa denc loolu ñu téyel ko ko la des ci ba mu séddalee ba pare ndax alal ji bari na keroog comme ni ñu ko tudde woon masha allah dafa digle ñu daal di koy téyel foofule lenn ci li ca desoon ngir bu amee ñoo xam ne dañ ko ci kaw-kaw yi dañoo dajeeg moom ci yoon wi dégg na yonent bi alei satu salaam ah màng na alal ju bari ñu ñëw ngir jot ci alal ji ngir tamit jaare fa dugg ci lislaam waaw waaw waaw diggante buy ñibbi entre Makka ak Medina nga xam ne ku mu dajal ci arab yi na arab yi mooy nag <laughs> gaa yooyu chef de tribu yi alal dañ koo bëggoon mooy gis nga moo tax même gis nga ñi ci tuub nii ñoom ay ñoom Abbaas ibn Mirdaas radiyallahu anhu gis nga saay bi nga xam ne ci lañ leen naan delloo leen affaire yi ñoom Uyayna saa ngeen def ko bu leen neexee ci lu leen neex ñu ne ñun bu ñu delloo dara yonent ma saa leen si gëléem yi ma leen koy remplacer ñu ne nukk mukk lool dafa tuuti waaw ba mu na naan déedéet femme bii màgget mii ma amaana boroom boroom askan la ci seen biir man naa cee am lu ëpp liñ may proposer <laughs> waaw mooy ñeneen bu ñu déggee lool tax déggoo kaw kaw ba kaw kaw ba daje woon salaam ñëw fekk ab xare la woon ba pare mu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu salaam ngir mu mu jox ko ci li ko yàlla jox ko yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw daal di koy jox ne ko xoolal gis nga xurwee mu ne ko waaw mu ne ko gàtt ya fa nekk yëpp demal nga jël waa ji ne ko waaw la xurwale gàtt yee ngay gis lépp demal yaa ko moom jox naa la ko mais gëme waa ji dafa yóbbu gàtt yi ci saase dem ci ay ñoñam ba mu demee lu mu def dafa yuuxu fële la tollu tàmbalee yuuxu gàtt yi waaw woowaa waa qawmu yaa qawm woo leen ay woy samay ñoñ yéen samay ñoñ gaaw leen ngeen dugg ci lislaam waay waay dugg leen ci lislaam ndax fa inna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam yu'ti ata man la yaxsha al loo mu ne yéen samay ñoñ gaaw leen dugg ci lislaam ndax Seydina Muhammad gis nga moom Muhammad la wax sallallahu alayhi wa sallam moom kaw la garaawul waaw mooy garaaw la mais ci àqu kaw kaw yi ndax xamuñ loolu waaw hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun manu ñoo yem saxaaba yi nga xam ne ñooy nekk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fois tous les jours di nekk ci keppaaram mu leen di nandal tous les jours ñooñu du ñu yem ak kaw kaw bi nga xam ne fële la jóge ca àll ba ñëw après demaat yoonam mooy ñi xam manu ñoo yem ak ñi xamul voilà waaw mais moo tax Seydina Muhammad loolu taxaw nañ ci bu baax te fuñ ci rombe taxaw ci parce que calamité la boo xam ne dañ koy gis suñu réew yi calamité la booy seetlu suñu réew yi waaw sàllawlu képp la def Allahu akbar léegi mu ne ndax Seydou gaaw leen dugg ci lislaam ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam day joxe joxe koo xam ne ragalul ñàkk waaw rey joxe joxe moo tax ñoom buñ ko yëgee yeneen wala saa saa xam na ne waaw xam na ne ne gars yi moom bés buñ ma yëgee dinañ ma dinañ ñëw te séddale gi ma fi séddale bu ko defee ñu ñëwee rek. ma daal di leen ci mën a jox loolu mën na dugal leen ci lislaam mën a nooyal seen xol ci biir tax ñu nekk ci li nga xam ne mooy almahajjatul bayda yoon wi nga xam ne mooy wujju xocc wi mi nga xam ne moom lañu suñu boroom subhaanahu wa taala daal di daal di tegal voilà léegi nag eh, kii eh, eh, kon imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi kon mu ne loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam def dafa dellu dafa summa xaraja minal Ji'irraana mu'tamiran ngir mu dem almaal nga ne ma mais yow léegi sa càllale ji parce que quand même Seydina Abdullah ibn Umar yow li nga wax sànk sax àgglaw ma ne waaw mu ngi ci Sahihayni en fait euh, mooy bi mu naan Seydina Omar da koo may benn bi bi ko yonent bi alayhi salaatu salaam joxee ci màngo Hunayn mi daa mu ngi ci kitaabul Maghaazi tuddoon nañ ko voilà imaamu muslim it daal dina koy solo rahmatullah alayhi këne da ko may benn benn ci jaan yi ko yonent bale saa saam joxoon mu jox ko Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu nee na bi ma demee doon wër kaaba gi ba génn rek gis nit ñi di daw ma laaj leen lan la ñu ne xat man na rasuul sallallahu alayhi wa sallam waa Hawazin defal na leen xéewal libéral na leen seeni prisonniers ma ne leen ah nee na Seydina Omar radiyallahu anhu daal di yónnee ci man loolu mooy riwaay imaam Ibn Sa'd bi dana bëri Seydina Omar dafa yónnee ci man ne ko yaa Abdallah jaam ba ma la joxoon demal nga libéré ko fa xalli sabilaha ci riwaaya boobu nag lañ Naafi' doon wax ne te Yonent mi alayhi salaam umrawul foofu de waaw umrawul Ji'irraana voilà nga ne ma nag loolu nag moo gën a dëgër sa wax ji wala bokk wala pardon loolu yow waxu imaam ibn Isaaq bi moom rekk a ci wéete ma ne la wax imaam ibn de riwaayam bii de imaam al-Haakim solono ci yoon ibn Lahi'a an al-Aswad ibn bihi sanad la boo xam ne mursal la te imaam ibn Lahi'a da ko an ana voilà mooy dane an imaam at-Tabari soloo na ko ci taarixam jële ko ci imaam Ibn Ishaq am comme niñ ko gise nii boo xam ne dafa mooy eh, mu'allaq la yarhamukallah mooy mu'allaq la dafa ñëw wax ko noonu saamu tudd tuddul ci ku mu jële eh, boo nekk tamit même tàllale boobu moo nekk ci siiratu Ibn Hisham kon nga ne ma ah kon yow indee góofu lu dal quoi kon yow indee góofu lu dal léegi eh, kon eh, yow kon yow say kii nii dangay waaru quoi naw nekkete ma la non waaroo goo waaroo man sama mbiru c'est pas dangay waaru eh, kii dafa solo xoolal ash-Shaykhaani dañoo solo loo xam ne Seydina Abdullah ibn Umar mi nga xam ne da Eh, moom eh, eh, da doon da doon da doon mooy mbir mi àndul woon ci que ne yonent mi alayhi salaatu daal dinay umra keroog imaamu Ahmad rahmatullah alayhi dafa solo ak ash-Shaykhaani ah mais dinañ ñëw ci riwaaye ash-Shaykhaani insha allah imaamu Ahmad rahmatullah alayhi dane te xadiis bi daanaka ni mu ñëwee ci ci moom noonu la ñëwee ci saxiixayni xoola ne. ndax ndax càllale yi benn kii imaam xoola imaam ahmad imaam ahmad dane xaddatanaa yaxya ibn aadam qaala xaddatanaa mufaddal an mansuur ibn al-mu'tamir an mujaahid ibn jabr annahu qaala daxaltu ma'a urwata ibn zubayr ma'a urwata ibn zubayr al-masjida fa idha ibn umar mustanidun ila hujrati aisha xoolal imaam ahmad dane xaddatanaa nettali nañu yaxya bnu aadam di yaxya suñu sëriñ di doomi aadam qaala mu ne xaddatanaa mufaddal mu ne nettali nañu mufaddal an mansuur mu jële ci ma mu jële ci mansuur an mujaahid mu jële ci sayyidina mujaahid imaam al-buxaari nettalem dane xaqa dane xaddatanaa qutayba mooy ibnu sa'iid al-bughlaani qaala mu ne xaddatanaa jariir mu ne jarir moo ko nettali ibn abdilhamid an mansour mooy mansour mi ñu la waxoon sànk mu wokk bu bi nekkoon ci càllale imam ahmad bi an mansuur ibn al-mu'tamir an mujahid moo ibn jabr annahu qaala mu ne daxala mu ne daxaltu ana wa urwatu ibn zubayr al-masjida fa ida abdullahi ibn umar radiyallahu anhu jalisun ila hujrati aisha radiyallahu ta'ala anha mu ne damaa dugg kon gis nga nettali gis nga càllale yi sauf que bu riwaay imaam ahmad bi dane mustanidun ila xujrati aïsha xoola seydna mujaahid radiyallahu anhu dane daxaltu ma'a urwa ibn zubayr dane dama ànd ak euh, seydna urwa doomu asma ak doomu seydna zubayr ibn al-awwam xawaari rasulillah sallallahu alayhi wa Ah. nee na ma ànd ak Urwa moom dugg ci sayyidatu euh, dugg al masjida al masjida bii mooy ban jàkka mooy jàkkaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam jumaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàkkaan ji lan moo la koy wan ndax dane bi ñu duggee fa ida Umar ñun daal lañu dugg seen Seydina Abdullah ibnu Umar ci biir jàkka ji mustanidun ila hujrati Aisha mu ngi wéeru ci néeg Sayyidatu Aïcha xam nga néeg Sayyidatu Aïcha ak jàkka ji ñoo taqaloo waaw moo tax Yonent bi alayhi salaatu salaam comme niñ koy gisee bi muy feebar feebaram bu mujj bi bu bëggoon li bi muy ubbi rido bi day xëcc rido bi rek xool ngir xool ndax jullit saxaaba yi radiyallahu anhum ni ñuy taxawu jullit yu mel noonu di yooyu mooy miir bi noonu la ñoo moo miiru jàkka ji benn lañ presque benn lañ benn lañ léegi nag nee na Seydina Abdullah ibn Umar mu ngi sës euh, mu ngi wéeru ci néeg Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mais mu ngi ci biir jàkka ji ci riwaay imaam al-Bukhari biñ la wax lan la wax ah fa ida Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu jaalisun ila hujrati Aïsha mu ngi toogoon ci mooy ilaa mooy foofu mooy mustad mooy dafa wéeru ci néeg Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha léegi euh, mu ne wa ida naasum yusalluuna waaw fekk ay nit ñoo xam ne ñu gis ay nit di julli fil masjidi salaatu duha ñuy julli julli yoor ñu laaj ko man mujaahid ñu ne ko moom julli julli moom yaa yaa abdallah ibn umar ah waa julli ji moom mooy ban julli mu ne leen bidaa Eh, dane say bëri riwaay sayna um, imaam ahmad bi dane bi ñu duggee fekk ko moonu nit ñi julli duhaa fa qaala urwa sayna urwa moo laajte moo ne ah, aba abdirahman aba abdirahman ne ko yow sayna abu abdirahman mooy moo doon dàkkantalu sayna abdullah ibn umar gisoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna ne moom bidaa la moom hein mu ne leen bina la waaye loolu gisoon nañ masalaay julli yoor yoor hein gisoon nañ ko ci fa Makka waaw mooy ne sunna la loolu day wan ne ki nga xam ne mooy saxaaba bu même moo jege jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na lu ci xam-xam allahu akbar allahu akbar moo tax sayyidatu ne képp ku leen fi wax ne képp ku leen nettali képp laa wax ku leen ne yonent bi mas naa tuur ndox taxaw bu leen ko dëggal masula tuur ndox lu dul ne dafa toog waaw waaye mooy wax na li moom moom li mu li mu lan la wax lan la wax moom li mu wax mooy li nga xam ne moom la gis te moom la mas a gis ci moom te lool mooy aadam masu moo gis lu dul mu def lool waaye am na keneen ku gis lu dul loolu Seydina euh, doomu yamaan ji nu mu tuddati se Xudayfa Seydina Xudayfa ibn al-Yamaan radiyallahu wa an abiihi moom nee na ànd naa yonent bi alayhi salaatu salaam fa ataa subaatata qawmin fa baala qaa'ima mu ngi ci saxiix yi mu ne man ànd naa yonent bi alayhi salaam mu ñëw sënub benn ay gaay fa baala mu tuur ndox qaa'iman léegi wax ji mooy est-ce que dañ naan yée parce que sayyidatu Aïsha wax na la dañ naan eh kon sayyidna Xudayfa waxam ji dañ koy dàq parce que sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha waxoon nañu ne képp ku leen fu wax loolu te xabaar boobu moom lañu kii indi la ah waaw mooy lim ne ku leen ko indil bu leen wax est-ce que dañ naan eh non sayyidna Xudayfa kon yow sa xadiis bii amaana dangaa juum quoi dañ naan déedéet déedéet mooy règle bi li règle bi bi dox ah ne al musbitu muqaddamun ala naafi ki nga xam ne moo saxal moom maadaama ñu wër ñu wér lañ te saxaaba yépp ñoom odul ay ay ñu wóor lañ mooy ki nga xam ne moo saxal ne nii la demee kooku la ñuy euh, jiital ci kaw ki nga xam ne dafa weddi ndax ki weddi ki dàq moom li mu gis la wax kenn ak ziyaadatu ilm la indi ki nga xam ne dafa saxal dafay yokk xam-xam boo xam ne ki ki ki ki dàq moom amul xam-xam boobu waaw ziyaadatu ah, bu doon ci ñële bu doon ci kii ñu tudd am na information yi ñu yokk fii muttasil sana euh, al asanid ziyaadatu thiqa am na ñu koy waxe tamit loo xam ne thiqa boo xam ne dafa ñëw thiqa yu ba ñépp di ñu wóor wax li moom mu am lu information bu mu yokk ci mbir mi ndax dañ koy nangoog duñ ko nangu loolu wutale ci boroom xam-xam yi mais li gën a dëgër insha allah bu dee ne mbir mi dàqonte wool ak li ñële indi lépp loolu dañ koy nangu bu dee information bu bees la maadaama moom siqa la voilà ziyaadatu siqa insha allah li gën dëgër mooy dañ koy nangu mais ci condition que ne nag mu bañ a ba mbëkkanteeg li nga xam ne ñeneen ñi moom lañ indi waaw bu yokkee information boo xam ne lëlee la indi day contradictoire ak lool mooy bu boobaa nag jàpp téeméer la imaam Maalik doon wax imaam Lays ne ko ay téeméer nettali la wala ñu bari nettali la jële ci ñu bari ñooñu ñu jële ñu ñu bari loolu est-ce que ginde wóor kenn nettali la nga jële ci kenn mu jële ci kenn kenn jële ci kenn ah waaw ci masalatu waa Medina buñ dëpp dëppoowee ci dara léegi kon mu ne mbir mu bid'a la waaye loolu masala boobu alhamdulilah tere woon traité woon nañ ko mooy lu bid'a sunna yonent bi alayhi salaam la moo tax gis nga hadith sayyidatu Ummu Haani ba <laughs> saxaaba bi nee man daal kenn nettaliwu ma ne yonent bi alayhi salaatu salaam julli na duhaa lu dul sayyidatu Ummu Haani ah, nee na julli na ko voilà mais kooku est-ce que dañ naan léegi mooy comme li ñu doon wax sànk rek al al al ce que naan kon non Ummu Haani moom sayyidna que sayyidna Abdullah ibn Umar nee na bid'a xam nañ ne moo ko gënoon a taqoog yonent bi alayhi salaatu salaam dañ naan la loolu rek doy lool rek doy. mais kee li mu dund ak yonent bi alayhi salaatu salaam nan la koy effacer même bu dee ne gënu la tax kii ko gën a moom te mu am mooy am na am na jeex na mooy bu boobaa dañ naan ku ci nekk li nga wax noonu la ki dàq dafa dàq parce que loolu la gis ku wax nag li nga xam kenn du la ŋàññe waaw léegi nag keneen ki indi na lu bees lool lañuy ñuy jàpp te loolu la féetale kaw eh, insha allahu taala kon mu ne bidaa ñu ne ko waaw julli ji nit ñi julli lan la yaa ba abdurrahman mu ne lii moom bidaa la summa qaala lahu nee na Seydina Urwa ne ko Seydina Urwa ne eh, ne ko ne ko kam kam i'tamara rasulullah sallallahu alayhi ne ko mais ñaata yoon la yonent mi alayhi salaatu salaam laaj ko beneen question mooy première question julli jii nit ñi mag ñu dugg fekk ñuy julli lal la bidaa <laughs> salaatu duha waaye gisoon nañ masala mi waxoon nañ la basaan mooy julli dellu waaye dellukatu yàlla yi ci yàlla yi waaye dellukat yu mag yi ci yàlla te gis nga bokkoon na ci li yonent na la saa saam dénkaane woon jox Seydina Abu Hurayra mu ne dara loolu moom bokk na ci nga xam ne du ko bàyyi fekk maa ngi dund waaw ndax awsaani habibi sama soppe bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma ko ne moo ma dénk yooyu te bokk na di julli yoor yoor rakkaay yoor yoor kon loolu yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon Seydina Abdullah ibn Umar am na gànt mooy bien sûr xamu ko waaw xamu ko léegi nag euh, kon deuxième question deuxième question mu ne fa qaala lahu Urwa Seydina Urwa ne ko yaa Aba Abdurrahman yaa aba abdirahman kaami tamara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala arba'an ihdaahunna fii rajab waaw mu ne ko mais ñaata ñaata yoon la la la kii la la yonent mi alayhi salaatu salaam euh, daal di umra mu ne ko ñeenti yoon la umra ihdaahunna benn bi fii rajab ci mois rajab la waaw ci mois rajab la léegi nag nee na fa karihna an narudda alay nee ñun mooy man mujaahid ak Urwa xam nañ ci mbir mi kon loo xam ne Abdallah ibn Omar xamu ko gis nga loolu mooy cela ne veut pas dire que yow yaay sëriñ bi xam li nga amul yoo xam ne xamoo ko sa taalibe yi xamuñu pourtant ñi ay taalibeem lañu wax ah. Seydina Urwa ak Seydina moom saxaaba la Seydina Abdallah ibn Omar radiyallahu anhuma saxaaba la mooy seen sëriñ waaye waaye waaye moom taalibe mi xam nañ loo xam ne xamu ko parce que bi mu nee yonent mi alayhi la def benn bi ci rajab mu ne bi mu waxee lool fa karihna an narudda alayhi bëgguñu ñu ñu bañ koo delloo na ko a ah, rajab nag ma su waaw moom moo gis moo doon ànd ak moom ci tukkeem yépp fu nekk mu dem xare ànd ak moom doon ñëw këram di ko seet si yonent mi alayhi salaam ak yooyu yépp ni mu ko doon gisee ñu gis ci jàkka yeeg lu ne ñun moom masuñu koo gis ñun ba ñuy gane àddina moom Urwa ak Mujaahid ñii ci année vingt yi lañ juddu waaw léegi ñoom ginnaaw gàddaay yonent mi alayhi salaatu salaam bu dee ne ñun moom <laughs> mooy mais xam nañ ne moom dafa juum léegi léegi ñu bañ koo daal ne ko moo rajab daa mel du rajab de masu cee kii de nee na qaala wa sami'na yarhamukallah istinaana aishata ummul mu'minina fi fi lxujra nee ñu dégg ñu dégg nag fi ñu toog noonu Urwa ak Mujaahid ñu dégg sayyidatu Aisha radiyallahu anha ni di socc gis nga kon fi siwaak waaw li ma laa lan moo tax du ko def ginnaaw bi yonent bi alei saatu salaam ne asiwaaku matharatun lil fam wa mardatun lir rabb allah këne soccu dafa nekk loo xam ne day setal gémmiñ setal gémmiñ te dafa nekk loo xam ne day xëcc di bijji ngërëmu borom bi subhaanahu wa allahu akbar allahu akbar allahu akbar waaw di indi ngërëmu ngërëmu borom bi mais tey lañ ko gën a sàggane papa laa ilaha illa allah ay waay waay ñoo sàggan sàggan dugg nañu de nee na fi ñu toog ñu ngi dégg istinaana Aïsha sayyidatu Aïsha radiyallahu anha di soccu ni muy soccoo mooy jéggi na dayo ci so ci soccu gi ndax néegam juste ci mur bi la kii li la la kii la euh, wéeru di mais ñu ngi dégg ni muy soccoo ci ginnaaw nekk néegam nee na nag ah fa qaala Urwa Urwa ne ko Urwa nag dégg bi mu déggee ne Sayyidatu Aisha kon mu ngi ci biir mu ngi sooj dégg kon mu ngi ci biir mu ngi sooj ñu daal di koy laaj Urwa ne ko bi Sayyidna Urwa déggee Sayyidatu Aisha di sooj mu ne ko yaa umma yaa ummal alaa tasma'iina maa yaquulu abu abdirahmaan nee na ne ko yaa umma ee eh, yaay sama yaay ci mooy sœuru yaayam la petite sœuru yaayam la di sayyidatu asmaa bint kan bint abi bakr radiyallahu taala anhuma mooy yaa umma ee eh, yaay sama yaa ummal mu'miniin beneen bi nag mooy yaa ummal mu'miniin yow mi nga xam ne yaay ndayu jullit ñépp yow sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne ko alaa tasma'ina ma yaqulu abu abdurrahman ne ko ndax déggoo li abu abdurrahman di wax nii qaalat maa yaqul sayyidatu Aisha radiyallahu anha Abu Abdurrahman lan la wax xam na ne sayyidina Abdullah ibn Umar la ñuy wax mooy sayyidatu Aisha xam na ne mu ngi ci jàkka ji te wax na ba pare ba sa ba ba doomu sëram naan ko di sayyidatu Urwa ibn Zubayr naan ko est-ce que dégg li Abu Abdurrahman wax sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne lan la wax maa yaqul lan la wax sayyidatu Urwa ne inna rasulallahi sallallahu alayhi wa arba'a umaraat ihdaahunna fi rajab mu daal koy wax transmettre ko lii abu abdurrahman mii toog mooy seydna abdullah ibn umar mun wax ko li mu wax ne ko lii de la wax waaw lii de la wax mooy nee na inna nee na ndaw yàlla li këne ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam umra na umra ñeenti umra ihdaahunna benn bi ci umra yooyu fii rajab ci rajab la rajab la xew qaalat kon indi na ko information bi abu abdurrahman wax li mu tontu ci seen laaj bi sayyidatu Aisha ne yarhamullahu aba abdirrahman ma tamara umratan illa wa huwa shahidu wa ma tamara fi rajabin qat eh, mu ne Allah sayyidatu Aisha radiyallahu anha xam na ne sayyidna Abdullah ibn Umar a ngi fi mu ne mooy min wara'i hijab mu ngi néegam kii wa gi ci biir jàkka ji mu ne yarhamullah yàlla na buur yàlla yërëm Abu Abdirrahman di sayyidna Abdullah ibn Umar moom toog ak yéen maatamara umratan yonent bi alay saa saam de umrawul benn yoon illaa wa huwa shaahidu lu dul ne moom abu abdurrahman di abdullah ibn umar ànd na ak yonent bi alay saa salaam waaye nag wa ma tamara fi rajabin qatt yonent bi alay saa saam masula umra ci rajab waaw rajab yonent bi alay saa saam masula umra mu waa rajab waaw allahu akbar <laughs> ah léegi léegi euh, mooy gis nga gis nga teggi ni gis nga teggi ni <laughs> euh, mooy euh, déggoo déggoo gis nga gis nga ni mu neewul waxu fi dara abu abdirahman waxu fi dara abu abdirahman waxu fi dara waxu fi lenn waaw dafa juum eh xamul dara comme ni ñu koy waxe ñun suñu ñàkk tey waxu fi tuus kii xamul dara deke masala yi rek xamu ko hein dane ko raximallahu aba abdirahman yal na buur yàlla yërëm abu abdirahman ba pare mu yë mu xamal ngëneelam leen tamit ne faites attention abu abdirahman mii ma tamara rasulullahi illa wa huwa shaahiduhum ma tamara umratan illa wa qad shahidaha ci beneen riwaaya bu sayyidina ahmad imaam ahmad mu ne ko yàlla na buur yàlla yërëm abu abdurrahman yonent bi aleyhi salaatu salaam de masula umra benn yoon lu dul ne ànd na ci waaw wan leen gëneelam ak takkoo gi mu takkoo woon ak yonent bi aleyhi salaatu salaam waaye nag ah maa tamara umratan qattu illaa fii dhil qa'da ci riwaay imaam ahmad bi ne masula umra benn yoon lu dul ci dhil qa'da la ko da masa def waaw dhil qa'da kese la masa ah? la masa umra waaye masul ci weeru dhul qinda mooy weer wii nekk avant weeru aj gi waaw mu ne ci loolu rekk la masa umra voilà léegi nag euh, nga ne ma nga ne ma yow ba léegi fii nii dara wonewu fi luy dëgëral ke ne yow zul qinda dëgg la waaye yow lan moo fii dëgëral ne li imaam ibn Isaaq wax ne càllaleem yow gis nga ni mel yaa ko fi wax léegi lu koy dëgëral euh, est-ce que man nga ko indi ne ne la waaw imaamul Buxaari yi na ko noonu mu ngi ci saxiix yi dafa solo dafa solo mu ne xaddatanaa xasaan ibnu xasaan qaala xaddatanaa hammaam an qataada annahu qaala sa'altu anasan radiyallahu anhu kam i'tamara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam nee na mu ne xaddatanaa imaamul Buxaari nettali nañu xasaan ibnu xasaan sama sëriñ di xasaan di doomi xasaan rahmatullah alayhima qaala mu ne xaddatanaa hammam hammam moo nettali an qataada mu jële ci qataada ibnu diama qaala mu ne sa'altu anasan man qataada maa laaj seydina anas ibnu malik radiyallahu anhu ne ko kam nabi sallallahu alayhi wa sallam ne ko mais ñaata yoon la yonente mi alayhi salaam daal di eh, umra mu ne arba'un ñeent voilà lan la imaam ibnu eh, kee waxoon sànq ibnu umar ah lan la wax da koo laaj biñ ko laajee sànq dana ñeent mooy foofu amul wuute amul wuute te dinañ la wax peut-être Seydina Abdullah ibn Umar mooy bon mbir mi li tax wax nañ la ko sànq mooy mbir mi umra yo jiarbaana gii dafa nëbb ci ñu bari te dinañ la wax lu tax insha allah kon bu ñëwee sa riwaay Seydina Anas bi mu ne ñeenti yoon Qataada ko laaj mu ne ko ñeent umratul léegi nag muy détaillé waaw ne ko fii Dhil jàppal Qataada man Anas maa lay wax lii Seydina Anas ibn Malik saahibu rasulillah xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñeenti umra la yonent ma lay sar sam umra umratul Hudaybiya fii Dhil Qa'da bu njëkk bi umratul Hudaybiya dañuy wax zul qa'da di wax zul qa'da ci weeru zul qa'da waaw mu ne xaytu saddahul mushrikuun fa nga xam ne ci la ko mushrikuuna yi daal di woon dox digganteem ma kaaba gi loolu may Hudaybiya ba mu ñëwee ñu ne ko fenn nga fi dul dugg di umra da ngeen di ñëw rek saa ngeen yëgal ñu ko dem leen ba amul qaabil ba année bi ci jegu kon premier baa ngoog mooy umratul Hudaybiya nga ne mais Hudaybiya duggul ñu ne la waaw. in wa buñ leen mooy loolu waxoon nañ ko masalaay koo xam ne dañ koo arrêté ne ko doo dem ay bandi yoo xam ne nag du noo xam ne moo ko tey joxewoon nañ la exemple koo xam ne moom dafa toog ñu naan ko sawaay Arabie saoudite dañuy tere guro nga ne waay guro la ñuy tere waaye ma ne ngàdd yu bari laay yóbbu sama yoon dajee ne nga dem ñu bloqué la ci aéroport bi ne la léegi yow doo dugg ci territoire bi yow saaj boog da koy fay par force parce que li tax ñu bloqué la yaa ko tey mais bu doon da ngaa dem seen avion daal di mënatu ngeen dem ngeen am ay mu mu mu atterrir pays boo xam ne dañuy bañ yéen ngeen atterrir fa parce que atterrissage d'urgence la woon léegi ñu ne avion bu du décoller te bala moo décoller waat bala ñuy lijjanti mbir yi mooy ne affaire yi mooy après ajj la kooku uhsira dañ koo téye te loolu du ci lu mu tey comme li yonent tamit saa saa li ko day li nga xam ne moo ko dal Ji'rana te loolu bu doon Hudaybiya te boo loolu du fay dara. mooy yéenéem àgg na comme lam doon wax naan bu ngeen di armal wax leen ne mbir mi daal xaysu buur yàlla daal maa ngi armal waaw léegi nag man nag maa ngi koy yemale fu ñu ma téye nag bloqué ma foofu la yem voilà moo tax ñu koy considérer que ni umra la même bu dee gisul kaaba gi kon mu ne umratun umratul Hudaybiya fii dil qaada wala dil qaada haythu saddahu al ko mushrikuun yi daal di woon bloqué mu ne wa umratun min al-aam al-muqbil fii Dhil Qa'da kon gis nga umratul Hudaybiya Dhil Qa'da la woon mu ne ak umra gi ci tegu muy umratul qadaa bi nga xam ne ci la amoon accord ak waa Quraysh ngir ñu ne ko doo ñëw tey moom doo fi doo fi umra mais at mii di ñëw taat moom Dhil Qa'da la woon muy année bi ci tegu waaw kon mu ne boobu la mooy umratul qadaa haythu saalahahu voilà fa nga xam ne ca la mooy. ci ndax lool lañ amoon accord ci lañu dëppoo woon mu ne ñetteel wa umratul ji'rana id qasama ghanima uraahu hunayn voilà <laughs> bii wa ngi seyna xam ne ca la doon séddalee ma mu ne uraahu yaakaar naa ne hunayn la yo mooy boobu waaw mooy shakk bi ci moom la mais Seydina Anas li wax leer na xaniima gi fan lañ ko ki woon mooy Ji'raana Allahu akbar Allahu akbar léegi laataa ngoog Xudaybiya umratul qadaa umratul Ji'raana ak ban léegi euh, euh, kii da ne euh, Qataada nee na ma ne ko qultu kam xajja ñaata la aj mu ne ma waaxida benn yoon mais aj ñeenteel nga ne ma ana ñeenteel ñeenteel bi c'est que dafa duggaale ci aj gi mooy at mi mu aj moom sallallahu alayhi te ci bi mu wootee ci lislaam ba ni muy génne àddina benn yoon la aj aj googu noonu nag dafa umrawaale mooy ñeenteel bi voilà kon gis nga gis nga kon nag mbir yi leer na te lool kon loolu Ji'irraana am na aj am na umra na fa hein umra na fa sinon Seydina Anas ibn Malik doonu loon wax loolu ah léegi kon leer na <laughs> léegi nag nga ne ma bon ah c'est bon léegi est-ce que man nga maa duggal léegi ci mbiru umra gii nii li tax mu nëbbu hein hein dañ naa ne li tax mu nëbbu te sànk wax nañ la ko ci xadiisu naafin bi eh, imaam muslim day soloo ne zukira ci jël ci naafin mu ne zuk naafin ne zukira inda ibn Umar umrata rasulillah min al-Ji'rana fa qaala lam ya'tamir minha waaw <laughs> imaam Muslim nee na dañoo ki eh, muy soloo ci Seydina Naafi' bi ñu la doon sànq mu ne dañoo tudd ci inda Ibn Umar fekk ci Seydina Abdullah ibn Umar dañoo tudd ne umra di wax ba ne umra gu yonent ma saa saa umra Ji'rana à partir de Ji'rana fa qaala lam ya'tamir minha eh, Seydina Abdullah ibn Umar ah, non non non yonent ma saa saa masu la umra umrawul Ji'rana voilà <laughs> eh. kon loolu moo tax kii ne kii ne imaam alxaafis ibn kathir mu ne wa hada garibun jiddan an ibn umar wa an mawlaahu naafi' fi inkaarihima umrata al-ji'raan wa qad atbaqa an-naqlatu mimman adaahuma ala riwaayati daalika min ashaabi as-sihaahi was-sunani wal masaaniid wa dhakara dhaalika ashaabu al-maghaazi was-siyar kull kulluhum mu ne nag lii nag lu tumuranke la waaw ci Seydina Abdullah ibn Omar ak kii nga xam ne mooy mooy mooy kii wi ki mu libéré di ma di di Nafi' ci weddi gu ñuy weddi di dàq ne waa dàq gu ñuy dàq ne mu ne alors que doxalkat yi ci riwaay ci asxaabu sax sixaax yi mooy su boo demee saxi imaamul Buxaari saxi imaam Muslim waaye yeneen saxiix yi Ibnu Xuzayma ñoom saxiixu ñoom Ibnu eh, kii mooy ñi bind ci saxiix yi Ibnu Hibbaan ay ñoom kii ak masaaniid yeek musnadu sunan yi sunanul arbaa sunan eh, al Bayhaqi masaaniidu imaam Ahmad Ibnu Abi Shayba ñoom ñooñu. Abu Bakr ibn Abi Shayba ñoom euh, ma euh, kële euh, Abdur Razzaq yooyu yépp ñu ngi ci ak waa asxaabul maghazi ñoom imaam al ibn Isaaq imaam Muusa ibn Uqba ñoom ñépp même al-Waaqidi sax tudd na ko <laughs> ñoom ñépp tudd nañ ko <laughs> eh bon dernier bi moom xam nga dañ koo waxaale noonu rek mais pas ngir dëgëral kene <laughs> ñoom ñépp tudd nañ ko mais Seydina Abdullah ibn Umar moom waaw nan la waaw loolu la mooy loolu mën naa ba ñu yéeme tamit ci côté ban que ne kenn la lépp dajaloowul ci yow ku dul sallallahu alayhi wasallam waaw loo jege jege sëriñ bi am na lu la rëcc sëriñ bi ci boppam moom am na lu ko rëcc waaw xanaa yonent bi alayhi salaatu wasallam mi nga xam ne mooy ndayu xam-xam yi mooy balluwaay yi waaw lool loolu la léegi léegi nag. ma ne la xoolal xoolal li tax li ma doon wax sànq li tax euh, euh, affaire bi daal di daal di nekk loo xamante ne mais ma yi ñu doon wax sànq bu Seydina Anas bi bi ko Seydina Imaam Qataada laaj. Euh, du du dañu wax bu ñu waxee sax xëy ni mooy dugal na lépp mais imaam Abu Dawud imaam at-Tirmidhi daal nañ koy solo te imaam at-Tirmidhi bi mu ko solowee dana xasanun saxiix waaw. xasan la bu baax la saxiixun bu wér la léegi nag kaay ma wax la lan moo tax kaay ma wax la lan moo tax affaire bi daal di nëbbu nag ci ñu bari li tax affaire bi nëbbu ci ñu bari ba ku mel ni imaam ibn kii ne eh, ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ne déedéet yonent mi alayhi salaam masula umra eh, foofu mooy imaamu solo imaamu Ahmad huwa imaamu imaamu Ahmad ibn Hanbal eh, rahmatullah alayhi day solo ne dafa solo ci imaamu Ahmad eh, non c'est que noo téereem bi dafa yéeme musnadu imaamu ahmad ku ko mën a am na nga ko am allahu akbar ku ko mën a am am ko mais am solo gi am solo ëpp na ëpp na xelu mbindeef xoola dane xaddasanaa raw qaala xaddasanaa ibnu jurayj qaala axbaranaa muzaahim ibnu abi muzaahim an abdul aziz ibnu abdillah an muxarrishin al-ka'bi ha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xaraja min al-Ji'irraana laylan hiina amsaa mu'tamiran fa daxala makkata yaqdi umratahu thumma xaraja min tahti laylatihi fa asbaha bil Ji'irraana ka baa'id dane dane haddathanaa Rawh Rawh suñu sëriñ uh, Ahmad moo ñu si ñettali qaala mu ne haddathanaa Ibnu Jurayj Ibnu Jurayj qaala mu ne xaddatanaa axbarani nettali na ma xabaare na ma Muzaaxim di doomi abi Muzaaxim an Abdil Aziz ibn Abdillah mu jële ci Abdil Aziz di doomi Abdillah an Muxarrish al-Ka'bi ah radiyallahu anhu anna rasuulallahi kaana yonent bi alayhi salaatu wa salaam xaraja minal Ji'irraana dafa génn Ji'irraana laylan guddi mooy ba mu nee Ji'irraana ba séddale lépp ba pare ba am lu des mu ne lool téye leen ma ko dafa génn Ji'irraana guddi xiina am saa mu'tamiran bi nga xam ne cër xëy mooy guddi la mu'tamiran xaalam nekk mu am yéene dem umra ji fa daxala makkata laylan mooy guddi la umra Ji'irraana guddi la fa jóge ci guddi gi mu dem dugg Makka umra summa xaraja min tahti laylati dem umra ci guddi gi ñëwaat ci guddi gi fa asbaha bil ji'rana bi bi suba jotee mooy yow ku teeloon a tëdd wala nekkoo woon côté bi mu nekk moom alei satu salaam te àndoo woon ak moom da jàpp ne mais fii la fanaan quoi voilà loolu moo tax fa asbaha bil ji'rana umra gi ci guddi gi la ko bi guddi gi la jóge ji'rana dem umra gi ñëwaat ji'rana ci guddi gi xëy comme si ku fi fanaan ku fi ku ko gi da fii moom ba mu fi après guerre ba léegi génnul ndekete yoo dem na umra ji ba ñëwaat waaw moo tax mu ne fa asbaha bil Ji'irraana ka ba'i mu daal di xëy Ji'irraana mel ni ku fa fanaan voilà hatta idha zalat ash-shams xaraja min al-Ji'irraana batni Sarif ba nga xam ne nag ci la jant bi jóge mu génn Ji'irraana mooy bañ jullee fajar ba pare après nag ba jant bi génn mu génn nag Ji'irraana di dem fii batni sarif dugg sarif mooy jaar biir sarif ngir ñibbi hatta jamaa tariqa tariqa al madina bi sarif ba ni muy agsee Carrefour yoon wi jëm Medina foofu la ci sarif qaala Muxarrish Muxarrish ne fa lidaalika xafiyat umratuhu ala kathirin min an naas ne nag lii nii moo tax lii moo tax umraam jii nii nekk loo xamante ne nii dafa dafa dafa dafa nëbbu ci ñu bari ci nit ñi moo tax saxaaba boo gis mu weddi loolu yow loolu du lu xarib loolu du lu du lu tumurange parce bi ñuy guddi gi fii lañ neew yonent bi alayhi salaatu salaam ndekete moom ci guddi gi dem na fi umra yi ñëwaat ñu bari yëguñu ko mu ne lii moo tax mbir mi nëbbu ci ñu bare bare baree bare bari ci nit ñi waaw nga ne ma nag bon yow léegi c'est bien waaye yow xam nga ni ñun lu wér la ñuy doxe parce que sa wax ji le wa bon kii na waaye waaye taxrijal xadiis bi ñu xool ndax lu ñu mën a jàpp la wala moom dañuy jàpp li Seydina Abdullah ibn Umar wax parce que waxu Sayyidatu Aïsha bi radiyallahu anha dara la wanewul ne luy wane ne dafa umra ju Irana loolu dara wanewu ko dane rek ñeent la la la umra te umrawul ci mois rajab loolu kese la wax loolu daal xam nañ ko moom li mu dàq ci Seydina Abdullah ibn Umar mooy ne rajab moom umrawu ci Zil Qa'da kese la ma sa umra ba mu des ajji ajji mais boobu moom taxul ñuy wax parce que loolu moom nit ku nekk xam nga ne kon mooy ñett yi ñoo nekk ci Zul Qa'da mais bi nga xam ne ci ajji la ak ji ñëpp xam nañ ne Zul Hijja la voilà Euh, kon léegi euh, yow xadiis bi fu mu nu mu toll dañ naan la kon imaam ahmad moo ko solo du wax nañ la wax nañ la càllale na ko noonu imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi solo na ko imaam an-Nasa'i rahmatullahi ala al-jami' voilà indi na ko ci sunanul kubra boo demee tamit ci bi nga xam ne moom la mooy li ñuy wax sunanul bayhaqi boobu it mu ngi ko yor moom Seydi moom génn na ko foofu imaamu An-Nasaa'i Abu Abdirrahmaan An-Nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb An-Nasaa'i rahmatullah alayhi ñoom ñépp nag comme ni mu nekk ci càllale bu imaam Ahmad bi ñoom ñépp mu jaar ci yoonu ki nga xamante ne mooy Ibnu Jurayj waaw sanadam bu wér la waaw sanad bu wér la <laughs> kon nag hein boo kiiwee kon xamal ne mbir mango kon gis nga lii nii moo tax mbir mi nëbbu ci ñu bari lii rekk la lii rekk la te imaam al Buxaari rahmatullah xoolal li mu solo déglul fii déglul indi na ko nag ci ci kii yu bari ci ci saxiix bi waaw te xadiis bi boo fàttale ko ba ñuy gis façon wax yi tuddoon nañu ko dama ha mais loolu dafa yàgg ñëw ñëwal nga wax ma dana voilà voilà voilà imaam al Buxaari rahmatullah alayhi dafa solo eh, wax naa indi na ko ci bërëb yu bari voilà am na ci bërëb yu bari yu mu ko solo ak càllale yoo xam ne yu wute la waaye euh, nañu jël bi nga xam ne moo jaar ci Ibnu Jurayj comme que ñu ngi ci ndax am na beneen bi nga xam ne comme ci kitaabul umra baabu yaf'alu bil umra maa yaf'alu bil hajj buntu day def ci umra comme li muy def ci aj foofu dane haddathana abu nu'aym qaala haddathana ata qaala haddathana safwan ibn ya'la ibn umayya yaani an abiihi mu jële ci baayam voilà mooy abu nu'aym voilà abu nu'aym sëriñu bokkul ak bokkul ak abu nu'aym bi al asbahaani de <laughs> voilà Abu Nu'aym mi ñuy gis fii ci siirat borom Dalaa'ilun Nubuwwa waaw non yow da ngaa juum Dalaa'ilun Nubuwwa Imaam al moo ko bind la man maa juum wala ñu ñun ñépp juum ma ne la kenn ah ñun man de juumuma insha Abu Nu'aym dafa bind Dalaa'ilun Nubuwwa Imaam al-Bayhaqi bind Dalaa'ilun Nubuwwa c'est vrai que gëj nañoo de gëj nañu ko tudd moom gëj nañu tudd Abu Nu'aym ci Dalaa'ilun Nubuwwa tudd nañ ko fan yee moom soloo na ko. voilà su am na xadiis gis fan yéegi soloo ko mais nekkuloon ci dalaa'il dañ la ne woon newul ci dalaa'ilu nubuwa voilà mais Abu Nu'aym boobu bokkul ak kii de ah non Abu Nu'aym boobu c'est après moom après la ñëw après ñoom imaam al-Bukhari rahmatullah bokkul al-Asbahani kii nii beneen Abu Nu'aym la Abu Nu'aym bi moo la mooy al-Fadl ibn Dukayn sëriñu imaam al bu mag la woon al-Fadl ibn Dukayn la tuddoon muy Abu Nu'aym foofu dane moom moo ko nettali mu jëlee ci Ata mu ne haddathani nettali na ma Safwan di doomi Ya'la ibn Umayya yani an abiihi muy jëlee ci Ya'la ibn Umayya Ya'la ibn Umayya gisoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna xoolal nag jëlee bi jaar ci imaam al al ibn foofu mu ngi ci kitaabul maghazi kitaabul maghazi voilà te moo dëppook li ñu ne comme que ci maghazi lañ xoola xoolal écoute bien insha Allah imaam al-Buxaari mu ne xaddasanaa Yaquub ibn Ibrahim qaala xaddasanaa Ismaa'iil qaala xaddasanaa ibn Jurayj axbaranii Ataa anna Safwaan ibn Ya'la ibn Umayya axbarahu anna Ya'la kaana yaquul mooy Ya'la ibn Umayya ba nga gis fële sànq Safwaan ibn Ya'la moom moo nekkaat ci càllale bi mu ne kon ndax xaddasanaa nettali na Yaquub ibn Ibrahim Yaquub ibn Ibrahim Yaquub ibn Ibrahim mooy kan ad-Dawraqi kii sëriñu boroom ñépp lañu mooy kutubu sitta ñoom ñépp seen sëriñ la Yaqub ibn Ibrahim mooy ad-Dawraqi qaala mu ne haddathana nettal Ismaïl ibn Ulayya ah déet déet bon wala nañ def ni imaam Shafi'i defoon rek moo gën mucc ko waa comme que da doon bañ ko ko wax Ismaïl ibn Ibrahim la tudd waaye yaayam lañ ko doon dàqantale waxoon nañ la ko fan yee hein waxoon nañ la ko fan yéelee mais euh, euh, en fait euh, moom da doon bañ ku ko wax loolu waaw di ko dàkkantale yaayam parce que yaayam a ginoon a siiw muy Ulayya Ibrahim bi nañ ko doon daay daan doonuñ ko woon woowe mais nag comme que neexu ko woon imaam al taalibeem bi di imaam Shafi'i da doon wax naan haddathani Ismaïl ibn Ibrahim alladhi yuqaalu lahu ibn Ulayya wala yusamma ibn Ulayya moom mi nga xam ne moom la ñenn ñi di wax Ibnu Ulayya waaye comme que sëriñam la te da ko doon bañ ah mu ngoog mooy loolu la voilà léegi <laughs> ndeysaan gis gis waaye loolu wax nañ la <laughs> que ne loolu moom bu dee nag il faut ñu wax loolu ngir ñu xam ko ndax Ismaïl ibn eh, Ibrahim daanaka boo ko waxee ñu bari xamuñu ko alors que boo ne Ibnu Ulayya moom mooy yow mbir mi jegeñal gaa yi ñépp ay xam li ngay wax ki ngay wax noo tax lool am ñu ne bon lool moom dara xaw ci quoi nañuy wax lool loolu moom foog naa imaam az-Zahabi moo wax loolu waaye loolu nag amul lu luñ ciy bañ ko quoi waaye mooy dañuy boole ñaar yi dañ naan daal li imaam as-Shafi'i di def loolu la nañuy def noonu léegi nag bu dee nag bu ñëwee nag ba il faut ñu euh, ngir ñu wax ko mooy comme li mu wax rek xam nga imaam as-Shafi'i rahmatullah dana moom en tout cas moom mooy askanale boppam ne nii laa ko woowe mais comme que xam nit ñi dañ ki nga xam ne nit ñi dañ koy wax Ibn Ulayya kon moom la mooy mu ne haddathana Ismaïl am mu Ibn Jurayj waaw Ibn Jurayj Ataa Ataa moo nettali moo ma xabaare anna Safwaan ibn Ya'la kene Safwaan di doomu Ya'la ibn Umayya axbara moo ko nettali anna Ya'la di Ya'la ibn Umayya gis nañ tarjamaam bu yàggu radiyallahu anhu kaana yaquulu da doon wax laytanii ara rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xiina yunzalu alayhi da wax naan man de aka neexoon man Safwaan non man Safwaan Ya'la ibn Umayya aka neexoon ma gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam xiina yunzalu alayhi fekk jamono ji nga xam ne ci la waxyu bi ak lañ koy wàccee wax yaxu lañ koy waxyu jamono ji waxyu bi wàcce ci moom aka neexoon waaye man Ya'la ma fekke loolu qaala nee na fa bayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil ji'irraana wa alayhi thawbun qad udilla bihi ma'ahu fiihi naasun min ashaabi iz jaa'ahu a'raabiyyun alayhi jubbatun mutadammixun bi tiib nee na nag fekk benn bés nag fa bayna rasulullah benn bés bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon Ji'irraana mooy ci jamono jii nii waaw ginnaaw ghazwatu Hunayn ak xisaaru Taayif nee na bi mu nee foofu benn bés wa alayhi sawbun fekk ab làmbaay moo woon ci kawam boo xam ne moom lañ ko muure woon mooy ñu ngir euh, protéger jant bi ak protéger ko daal boo xam ne dañ ko ko tegoon ci kaw comme si pour jant bi daal euh, bon bañ a tape ci moom alayhi salaatu wasalaam buñ ko muure woon mu ne fii te ci biir mooy genre mbaar la quoi am mbaar muñ ko defaral fii unaasun ci biir ci biir mbaar mi yonent bi saaf saaf nekk am na ay ñu fi nekk ñoo xam ne ay nit ñoo naasul ay nit min ashaabihi bokk ci saxaabaam yu màgg yi radiyallahu taala anhum wa nag bi mu demee noonu après mu ne mu ne mu ne mu ne is jaahu ci ci ci ci instant boobu ci jamono jooju rek la ko benn ki dikkal is jaawu araab yi benn kaw kaw benn kaw kaw daal di agsi dugg si agsi ci moom ne fekk moom bi muy ñëw mutadammixun bi tiib waaw mooy dafa taq mooy pas taq mooy bon taq la ñuy wax mais pas parce que taq lu saleté dañ naan taq mais li mooy euh, euh, ah, parfum bu bari parfois bu bari mooy dégagé wu ci moom nekk ci yére yi ba ba ba ba bu visible nit ñi di ko gis léegi nag fa qaala mu ne yaa rasulallah jubba la sol jubba mooy yére yi nga xam ne day amaale kii comme comme waaru yére marocain yooyu eh, nga xam ne day amaale bonnet day amaale genre bone boo xam ne comme imaamu marocain yi en général li nga gis ñuy sol noonu jàllaabe waala <laughs> jàllaabe yooyu di am bonnet yi léegi nag euh, euh, mu ñëw ne yeneen tubaab lay saat saat explique ko affaire bi ñuy mu demee quoi ne ko rekk mu ngi xeeñ ak mais mu ngi xeeñ ak parfum ba biir yi mu ne yaa rasulallah kayfa tara fi rajulin ahrama bi umra fi jubba bandama tal todammaxa bi tiib mu ne yonent ma le saasaam lan ngay àtte voilà loolu la baa lan moo mooy lan ngay àtte lan mooy àttewu góor goo xam ne mooy leen ak amul kii mooy nit koo xamante ne nii dafa o oh, dafa armal ngir umra waaye li mu sol mu ngi sol comme ça mu ngi sama yére bii rek jubba bii ma sol ba pare boo xam ne da cee feesal parfum mu ngi dégager parfum xeeñ xeeñal ko ci bam xeeñ ah muy dégager parfum bu neex ba pare feeñ tamit ginnaaw bi mu defee loolu ba pare mu daldi am ormal fa ashaara nee na nag loolu la kaw kaw bi laaj fa ashaara ibnu umara ila ya'la bi yadihi bi biñ ko laajee lool kaw kaw bi laaj lool yeneen tubaab saar saam wax yu bii ñëw nag Seydina Omar gis ko ne mooy kon loolu mooy wan ne Seydina Omar kon ñi newoon ak moom ci biir foofu noonu mbaar moomu ci la woon. nee na comme que xamoon na ne Ya'la ibn Umayya moom dafa yàggoon a bëgg a gis loolu yeneen tubaab saar saam wax yu bii wàcc. Seydina Omar radiyallahu anhu daal di xëcc kii bi xool gis Ya'la ne ko def ko fa ashara mu daal di koy def signe ne ko ñëwal fa ashara Umar ibn al-Khattab ila Ya'la bi yadi mooy signe la ko def waxul parce que tey dina wax yu bee ngi wàcc voilà faut pas perturber mu def ko signe ne ko dikkal waaw signe loxo fa jaa a Ya'la Ya'la nee na ma ñëw fa adxala ra'sahu Seydina Omar daal di daal di koy may ngir mu dugal boppam xëccal ko rido bi mu dugal boppam ci tànt bi biñ defal yonent bi alayhi salaatu salaam te ñu moom mu nekkaale ci biir mu dugal boppam ngir xool yonent bi alayhi salaatu salaam nee na maa ngi xool fa ida nabiyyu muhmarul wajhi yaghittu kadhalika sa'a thumma surriyaan nee maa ngi xool mu dugal sama bopp xool maa ngi gis xar kanam gi daldi xonq muhmarul wajhi yaxitu mooy yaxitu mooy noyyi bi nit kiy def buy nelaw ko mel ni kuy xaram mooy mu ngi gis noyyi bi di génn ni muy noyyee mooy bu gën a fort que bu toogoon nii di xoole nit ki bu toogee di xool ni muy noyyee nee mu def ko ab diir summa surriyaan après affaire bi daal di dem mooy affaire bi dem mu daal di yeewu mel ni daa meloon ni ku doon nelaw moo tax ci xadiis bi nekk ci kitaabul umra foofu dane Seydina Ya'la dane eh, bi ma niwee ma xool léegi ne foofu dane fa qaala Umar nee bi ma defee signe ba ma ñëw dane ma yasurruka an tanzura ila an-nabi sallallahu na na nee na Seydina Umar ne ma kaay ma ñëw lii mooy kon dëkkutee dànk sans dérangement ni ko est-ce que bëgg nga est gërëm nga est-ce que kon di nga kontaan ci gis Yonent bi alayhi salaatu salaam fekk ñu ngi wa borom bi subhaanahu mu ngi wàccee wahyu bi ci moom nee na ma ne ko waaw waaw waaw nee mu yëgatil ma benn côté wu fa rafa'a tarafa saw bi fi ñu ko fi ñu ko muuroon mu yëkkati benn cat bi fa nadartu ilayhi lahu ghatitun mu ngi mu ngi mu ngi def mooy comme kuy ronfler voilà mooy loolu lañ naan ronfler noyyi boobu di génn mu ne fa lamma surriya anhu bi mbir mi dañee nag léegi nañ delluwaat kon ci suñu kitaabul maghazi fa qaala mu ne ayna alladhi yas'alu 'anil umra anifan ana ki doon laaj ci umra ji léegi mu ne fal tumisar rajul ñu seet làmb nit ki mooy ñu seet ko kon kaw kaw bi dafa laaj yonent ma lay sarsam kiiwee noonu moom xamaa na xamul moom comprendre na yonent wax yu bay wàcc moom après xam naa dafa dem en tout cas bu dégagé wu foofu xaw a sori tuuti léegi yonent ma lay sarsam ndeke wax yu bay doon wàcc ngir mu am réponse bi allahu akbar fal tumisar rajul ñu ñu làmb waa ji mooy seet ko kaw kaw bi fa utee bi ñu indi ko ne ah mu ng nële ñu di koy jëli ne ko kaay wuyu yonent mi sallallahu alayhi wasallam mu ngi lay bi mu ñëwee mu ne ko amma tiibu alladhi bika faghsilhu thalatha marrat kanta parfum bi nekk ci sew ci sa yaram wi nii fees ci del nii raxas ko ñetti yoon wa amal jubba fanzi'ha mu ne ko kanta sa jàllaabi bii nga sol moom moom danga koy summi ndax kenn du armaale lool mooy yére bu ñu ñaw kenn du ko armaale voilà solub kos solub jiin di kii loolu du dem solub sol sol sa kii yi nu mu tudd abbaaya wala jàllaabee wala yu mel noonu naan damay umra ji déedéet moo te tamit doo kaalaw yooyu yëpp waxoon nañ ko ci wàllu aj bi mu ne ko kon summil sa yé sa jàllaabe bii sa yére bii da koy dindi mooy yére boom day dem ba ci suuf amaale mbaxana ci kaw mu ne ko dindi ko da koy dindi summa sna fi umratika kama tasna fi hajjatik te ginnaaw gi nga def ci sa umra comme ni ngay def booy aj ni ngay aje noonu ngay umra waa ah, gisoon nañ ko umra moom waxoon nañ ko simple na après armal bi boo demee looy def da ngay wër kaaba gi juróom-ñaari yoon nga def tawaaf tawaaf mooy wër kaaba gi boo paree nga julli ak liy julli ñaari ràkka yi ci maqaamu seydina ibrahima alayhi salaatu wassalaam boo paree nga def safa ak marwa après lan mooy des ah nga wàññi sa karaw walla nga watu voilà voilà mun a ko defal ci sa umra comme ni ngay def sa aj loolu it imaamu muslim ibnul xajjaaj al qushayri an-naysaburi daal na koy solo voilà kon nag gis nga léegi kon leer na ñu ne la xoolal lii gën leeral te amaana ñu jeexale foofu ci wàllu umra ji mooy imaam abu daawud as-sijistaaniyu as-Sijistaani rahmatullahi dafa solo na ko noon imaam imaamu Ibn Maaja solo nañ ko ñoom ñaar ñépp xadiis yu la xadiis yu wér ñoom ñaar solo nañ ko eh, imaam Abu Daawud as-Sijistaani dafa jële ci seydna Abdullah ibn Abbaas bi sanadin saxiix anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa wa ashaabahu tamaru min al-Ji'irraana faramalu bil bayti salaasan wa arba'an wa ja'alu ardiyatahum tahta abaatihim ah xoolal allahu akbar mooy Seyna liñ soxla woon nii mooy gis nga Ibnu Abbaas nee na yonent bi alayhi salaatu rasulallahi këne yonent bi alayhi salaatu salaam wa ashaabu ak saxaabaani radiyallahu anhum min al dañoo umra partir min bi mooy min bi nga xam ne mooy fi may jóge voilà Ji'irraana nga ne mais saxaabu mooy saxa wa asxaabahu mooy ñëpp nga ne la ñëpp bien sûr mooy bu dee buñ bariwul yi dañ naan ay saxaabaam lañ buñ nee saxaaba yi keroog ñu ngi yonent ma saa saa est-ce que dafa tekki ku dib saxaaba fekk nga ko keroog déedéet mais Xunayn bi yëpp saxaaba yëpp ñëwuñu am na saxaaba yoo xam ne fekkewuñu Xunayn ñëwuñu waaw te teewul ñu nekk saxaaba am na ñoo xam ne Medina lañ ñëwoon ñëwuñu am na ñoo xam ne ñu nga woon feneen ñëwuñu mais buñ nee ak ay saxaabaam tekkiwul ne kon saxaaba yépp min abi bakr ilaa ki mujj ñépp ci ne non non non mooy am mbooloo ci saxaaba yi de toute façon leer na nañu Seydina Abdullah ibn Umar bokku ci moo tax mu ko doon weddi ne non non loolu man na demee noonu waaye gis nañ ne li tax parce que guddi la dafa dem umra ci guddi gi ñëwaat ci guddi gi léegi Seydina Abdullah ibn Umar mu ne yonent ma ne sax sax armal na umra na waaw ak saxaaba mi radiyallahu anhu minal Ji'irraana jóge Ji'irraana dem arma dem dem ah, umra ji Makka ziyaare umra mooy ziyaar rek Makka waaw Kaaba ji Kaaba ji faramalu bil bayti bañ demee dox nañ dox bu gaaw boobu ramal ci Kaaba gi ñetti yoon wamashaw ñu dox li ci des arba'in ñeent waaw muy 7 4 waaw 7 ñett yi comme nañ gisoon rek loolu yëpp gisoon nañ waaw kon lii lépp day wane ne ah, kon nag umra ji ju sax la umra nag ju sax la léegi de xanaa xanaa léegi nag mu des ñibbi bi hmm? imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi kon jeexal nañu imaam ibn Isxaaq mu ne fa lamma faraga rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min umratihi insarafa raaji'an ila al-madina ba nga xam ne yeneen mi aleyi saatu salaam nag ci la pare ci umraam ji mooy dafa umra ñëwaat Ji'raana kon ci guddi ji bam ci pare nag lan la wax mu ne mu daal di ñibbi ilal Madina dellu Medina ñibbi jëm Medina ba muy dem waa Màkka moom kan la fa ba wastaxlafa Attaab ibn Asiid ala Makka wa xallafa ma'ahu Mu'aaz mu ne nag bi nga xam ne ci lay ñibbi moom alayhi salaatu salaam mooy voyage bi gis nga voyage bi de voyage bi de mooy kañ la fa génnoon ba muy dem ba mooy fa ubbi Makka ko yóbbu woon ubbi na Makka jaar euh, mooy gis nga ni gis nga gis bi mooy ubbi nañ fi Makka alhamdulillah xare na fekk waa Hunayn alhamdulillah dem na xisaaru Taayif alhamdulillah aw taas ci diggante bi Abu Amir def na ko alhamdulillah mu ngi nii séddale na mbir mi Ji'rana di ñibbiwaat Medina ba ginnaaw bi mu demee umra ci guddi gi biir màkk ñëwaat mu ne kon fa lamma faraga rasulullah bi nga xam ne nag ci la pare moom sallallahu alayhi wa sallam min umratihi ci umraam gi raa insarafa ci la wéye wane wane gannaaw raajaan di dellu ilal madina di dellu madinatul war ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam wastaxlafa Attaab ibn Asiid mu bàyyi fa kam fa bàyyi woon nag mooy Seydina Attaab ibn Asiid radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bi gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna moom la fa bàyyi woon nee na mu bàyyi ko kan Seydina Muaaz ibn Jabal faqiihul as-saxaaba moom mi nga xam ne mooy boroom xam-xam bi mooy yor drapeau xam boroom xulamaa yi allahu akbar seydina Muaad radiyallahu taala anhu gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna faatu woon fële ca Shaam ci jamonoy seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anil jamii moom kon Attaab ibn Asiid ba mu ko fa bàyyee mu nekk le gouverneur de la Mecque mooy équivalent gouverneur mu bàyyil ko nag Seydina Muaaz ibn Jabal ngir mu jàngal nit ñi seen diine xamal leen seen diine déggloo leen seen diine wa yuallimuhumul qur'aan dal di leen jàngal al qur'aan waaw akbar xam nga lii gisoon nañ ne ku mel ni imaam Muusaa ibn Uqba dane yonent ma lay saab-saab ba mu fay bàyyi Seydina Muaaz nekkul woon rek bi nga xam ne ci lay jóge Ji'irraana di ñibbi Medina mais avant ba muy génn di dem Hawaazin fa la leen bàyyi woon fa ko bàyyi te tamit ba muy dem Medina di ñibbi it fa la ko bàyyi woon ne ko des fi voilà xam nga taabun asid waxoon nañ ay mbiram que ne doon wax naan yeneen mi alayhi salaam moom daanaka doonu ko woon jox lu dul benn dërëm par jour waaw ci la wax naan yàlla na bu bu bu yàlla eh, eh, suural joo xam ne benn dërëm doyu ko waaw waaw loolu gisoon nañ ko yaataloon nañ ko tuddoon nañ ko bi ñu gis tarjamaam ak keroog biñ naan yonent ma lay sarsam bi muy dem Hawazin moom la fa bàyyi waxoon nañu loolu imaam ibn Isaaq nag ki ki ki num tudd ki ki ki ci des imaam al-Waaqidi imaam al-Waaqidi moom dugg na après ci détail yu yonent ma lay sarsam bi muy ñibbi Medina fi mu jaar fi mu jaar mu ne mu ne falamma faraga rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min amrihi yi yawm alxamis raji'an ila al madina mu ne yonent mi aleye bi mu paree li muy def foofu noonu yépp dafa xëy bésub lan bésub alxamis raji'an di dellu fi nga xamante ne mooy Medina mu ne fa salaka fii waadil Ji'irraana lii gisoon nañ ko ci mam ni sànq-sànq xatta xaraja ala Sarif mu jaar Sarif summa axada fi tariqi ila Marr Dhahraan mu jaar Marr Dhahraan summa ila al mu dal di teg ci del continuer ba Medina yawmul jumaa aksi fay bésub aljuma mu ne li salaasin baqiina min Dhul Qa'da fekk trois ci Dhul Qa'da jeex fii ma zaamahu nga xam ne lool la wax loolu la wax moom Abu Umar al-Madani voilà am na moo Abu Umar Abu Umar al-Madani Abu Amr al-Madani moom dane durée bi yonent bi aleyhi salaatu salaam passé fële ba mu génnee doon dem fatxu Makka ba ni mu ko ubbee ba dem Hawazin lii xisaaru Taayif yooyu yëpp mu ne deux mois ba ni muy ñibbisee Medina mu ne deux mois ak wa sitta ashara ak seize jours la def le total ci li nga xam ne moom la aleyhi salaatu wa salaam daldi passé ci biti diggante dem Makka ubbi kook yooyu yëpp. loolu la wax après daal mu daal di dem dellu ilal madina euh, radiyallahu taala alayhi salaatu wassalaam voilà mu agsi moo da imaam ibn Sa'd ne wa kaanat umratu rasulillah fi dhil qa'da wa qadima al madina fi baqiyati dhil qa'da aw fi awwali dhil hijja mu ne yonent mi alayhi salaatu wassalaam agsi Medina bi mu paree mu ne umraam gi ci Qa'da wala Qa'da la mu agsi Medina ci li des ci Dul Qa'da wala début wu Dul Hijja voilà moom nag nee imaam Kanta imaam Ibn Hisham da ne moom da qadimaha li sittin baqiina min Dul Qa'da six jours moo desoon ci Dul Qa'da voilà loolu la imaam Ibn Hisham daal di loolu la imaam ibn hisham daldi wax ne fii ma zaama abu amr al-madani ci li nga xamante ne moom la abu amr al-madani daldi wax waaw léegi nga ne ma mais yow sànk waxoo woon ne moom dane woon kële moom trois la ci hii la euh, nu mu tudd salaasin baqiina min zil qinda loolu dañ naan la ki ko toxal mooy boroom lool ki wax lool ne ñetti fan avant zil qinda ci lii abu amr al madani wax loolu ki ko toxal mooy boroom subulul huda war rashad kanta siiratu ibn hisham imam ibn hisham ci boppam moom dane wa qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al madinata li sitti layaalin baqiina min zil qinda fi ma zaama abu amr al madani moom moom imam ci boppam moom dane yonent mi salaam bi mu dëgmalee ak si Medina ginnaaw péripétie bi yépp six jours moo desoon Dhoul Qi'da jeex ci li nga xam ne moom la wax Abu Amr al-Madani allahu nag taala alam ay dhalika kaan léegi imaam Ibn Ishaq mu tekki pour xaatima jeexal mu ne wa hajja an-naasu fi tilka as-sana ala ma kaanat al-arabu tahujju alayhi wa hajja bil muslimina tilka as-sana Attab ibn Asid wa hiya sanatu thamaan wa aqaama ahlu taaifi ala shirkihim wa imtinaa'ihim fi taa'ifihim maa bayna dhil qa'da idan sarafa idim sarafa rasulullah ila shahri ramadan min tis'ata min sanati tis'a waaw mu ne waa kantaa léegi mooy kon zul xijja boobu aj gokku ko aj mu nekk aj aj gi ci année boobu mooy arab yi dañu doon aje comme nañ doon aje ah kama kaanat al arab tahujju alay mu ne kanta mooy yéefér yi doon aj fee jullit ñi di aj fii mu ne kanta jullit ñi nag moom ki leen wa hajja bil muslimin ci année boobu Attab ibn Asid loolu ci huitième année bi mu ne kanta nag waa Taif moom ñu des ca seen fañ newoon seen forteresse ba ak seen loolu rek diggante lil qa'da ba Ramadan bi ñëw ci neuvième année bi après yooyu yëpp dinañ ci ñëw insha allah kon nag ci kaw lii lañu jeexal walillahi alhamdu wal minna xew-xew yooyu nga xam ne ah alhamdulilah sant suñu boroom subhaanahu wa defee <coughs> ñu jeexal ko ni eh, muy li jëm ci eh, xarbu Hawazin mu gën a siiwee ci xarbu Hunayn ghazwatu Hunayn ak li nga xam ne mooy moo ci tegu eh, sariyatu Awtaas ak xisaaru Taayif ghazwatu Taayif waaw léegi nag kon yonent bi alayhi salaam dellu na Medina insha allahu taala léegi nag lan moo xew après loolu lañuy gis ci jataay yee di ñëw waaye ñun lan moo ñu dese mooy dañuy gis njàngat yi ñuy jële ci jataay yii di ñëw insha allah ci xew-xew yii di ñëw amaana ñu ubbee li imaam Ibn al-Qayyim doon wax te ñu doon def doon ko junju ci jamono yële insha allah après yenn njàngat yi ñu daal di koy def am na yu ñu ñëwoon yooyu bu ñu ko gisee mooy l'essentiel pour l'instant yi teewloo ma lan laay waxoon yan masala en tout cas xam naa ne masala yëkkati loxo ci ñaan ci la waaw booy ñaan di yëkkati loxo loolu loolu masala boobu ci la ak ak kii intikaaf voilà intikaaf intikaaf masalatul intikaaf ndax Seydina Omar radiyallahu anhu keroog bi ñuy jógee Taif da laaj yonente mi alei saatu salaam biñ nee Jiraan ne ko man de damaa nii ci jaahiliya ne dinaa ma naa def intikaaf benn guddi ci Kaaba gi yonente mi alei saatu salaam ne ko matalal sa loolu nga nisargoon nisar googu matal ko kon mooy masalatul intikaaf insha allah it war nañ ko war nañ ko gis insha allah Euh, pour l'instant loolu laa teewloogul am na nañ waxoon ne ba ma naan bu ko ku ma gis rek wala nga dégg ko rek man nga ma bind wala nga wooma ngir bu dee ñëwaatuma ci nga daal di ma koy fàttali euh, waaye amaana naa xool buñ ci kiiwee dinaa ko dinaa retrouver li ma waxoon insha allahu taala kon bii di ñëw ñu gis njàngat yi ñuy jële ci ghazwatu Hunayn ak lan Taif ak Awtaas insha allah ak xisma xanaa imu Ji'irraana masala bu rëy nag bu ñu waroon a gis dañ koo toxal muy masalatul xawaarij insha allahu taala loolu kon finalement daal loolu laa gis ne moo gën ñu bàyyi ba ci xadiis Seydina Abu Sa'id al-Xudri bu Seydina Ali ibn Abi Taalib nekkee Yaman yónnee or bi ànd ak suuf yonent bi alayhi salaatu wa salaam